بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 ñu ngi won ba tey kon ci tafsiru suratul ma'arij eh, insha allahu taala kon ginnaaw bi nga xamante ne gis nañ eh, ma'arij bi njëkk bi eh, ci wàll gi mooy li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg nit ki bokk ci lii tax nit ki bokk ci ñi nga xam ne ñooy jokk ci borom subhaanahu wa ta'ala te nekk ay acteurs nekk ñoo xamante ne dañoo sóobu nekk ñoo xamante ne Euh, dañoo euh, farlu euh, nekk ñoo xam te ne dañ cee def yitte borom subhaanahu wa ta'ala ginnaaw bi nekkoon mu ne illal musallin mu ne alladhina hum ala mu daal ci teg ne walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina ak gaa yi nga xam ne walladhina di gaa yi nga xam ne fii amwalihim ci seeni alal nekk na ci ak xàqun maanaam ak àq boo xamante ne maalum bu ñu xam la maanaam dañuy génnee ci seen alal gi àq gi nga xamante ne xam nañ ko li saa ili ñeel aji laaj ji wal maxrum ak kañu xañ ah, wala boog ka xañu ah, ñaare maanaam ay yi insha allahu taala ah, kon moom la ñuy tàmbalee Euh, gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu borom subhaanahu wa taala lëkkale gi mu doon lëkkale di tudd yàlla di jege yàlla di euh, soobu ci yoonu yàlla di bàyyi xel yàlla di ànd ak yàlla di dund ak borom subhaanahu wa ci sa xol mu muy zikrullah euh, di ko jaaree ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi wa alihi ànd ak yenent bi ci sa biir ak sa biti ngir yegg ci yàlla ba pare ngir takku yàlla te mbir mi mënta demee ne leen du noona Euh, loolu nag gisoon nañu ci suñu jotaay bi weesu ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, amee melo woowu yëpp euh, ñoom ñëpp dafa am benn mbir boo xamante ne bokk nañ ko comme ni nga xamante ne noonu la ko aaj wax te walladina fi amwalihim haqqum gisoon nañ ne maanaam borom subhanahu wa ta'ala dafa lëkkale daa li nga xamante ne moom mooy loolu noonu melo boobu zikkar boobu ak li nga xam ne moom mooy julli gisoon nañ ay yu bari borom subhaanahu wa taala di wax di melalee loolu comme alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma wal muqimi s-salat ah, ah waaye daf ci teg wa mimma razaqnahum yunfiqun comme tamit alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha ayatuna zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna dafa teg wal ah, walladhina yuqimuna s mu daal ci teg wo wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun gisoon nañ tamit fi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi wax yaa ayyuha alladhiina aamanu idhaa nuudiya lis-salaati min yawmil jumu'ati fas'aw ilaa dhikrillaahi wa dharuu bay'a dhaalikum ci teg fa idhaa qudiyatis salaatu fantashiru fil ardi daal di wabtaghuu min fadlillah ne waxta wabtaghu min fadlillah fadlillah foofu mooy liggéey yi ngëneelu yàlla borom subhaanahu wa ta'aala wërsëgu borom ah, nañ ah, tamit. Euh, euh, wala aaya boobu déedéet gis ñu fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha zikran kasiran euh, zikran fazkurullaha ka zikrikum zikra mooy fi mu wax noonu dina fa iza afaqtum min arafatin fala junaha alaykum an tabtahu fadlan fa iza qadaytum manasikakum fala junaha alaykum an tabtahu fadlan min rabbikum foofu fa tamit dinañ ko gis incha allah ne fadlan min rabbikum ngëneel bu ci borom li muy tekki moom mooy wërsëg di ngeen maanaam mooy di sàkku lu dagan loolu moom mooy boo leen ajee Makka fa iza qadaytum manasikakum soo leen paree soo leen fajee seen maanaam soo leen noppee ci seen jaamu yàlla aj yi léegi nag falaa junaaha alaykum du ay mos ci yéen am tabtahu fadlan min rabbikum ci ngeen sàkku seen gëneelu borom xanaa xam mooy ci wërsëg incha allah taala dinañu euh, dinañu ko gis dinañ gis tamit ne borom subhaanahu wa taala comme fi mu naan Euh, euh, ci rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an zikrillah wa iqaamis salaat li mu ci teg mooy wa iitaa'i zakaat maanaam dafa lëkkale zikrullah laa tulhiihim euh, tijaaratun maanaam yaxantu wala bay'un bu caageen am njaay du leen yitteloo soxlaa leen an zikrillah ci ñuy tudd yàlla waaye wa iqaamis salaat ak taxawal julli waaye tamit dajee teg wa tax ñu tudd ay yëpp. mooy ne ci lu dul benn du ñaar borom subhaanahu wa ta'aala dafa lëkkale melo yi nga xamante ne moom mooy melo ki nga xam ne euh, dafa jël boppam subhaanahu wa jox ko boromam jël boppam jox ko boromam boog subhaanahu ci borom subhaanahu wa ta'aala di ko tudd xolam ak di teewlu borom bi fuglu borom bi subhaanahu euh, waaye tamit di jàmmarloo ak manday gay yi ci asamaan si suuf si maanaam lépp li nga xamante ne moom moo fi nekk ak ci mboolem xew-xew yi muy gis borom bi subhaanahu wa taala di ci ci ay turam ak ay meloom ki noonu euh, kooku la ñuy wax al aarif billah kooku kooku mooy aarif billah ki noonu dañu seetloo nag maanaam bu ñu xoolee alquran ni muy waxee kon dañuy gis ne day lëkkale ma maanaam melo wax ak julli daa iman daf koy lëkkale loolu moom moo tax euh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu bi ñu ko laajee ndax aarif billah bi mën na fàtte julli maanaam mën na jékki-jékki maanaam nekk ci xaal bu tar jeex ci leeru borom subhaanahu wa ta'ala fàtte julli tax mu fàtte julli mën na loolu mënta ne li tax mënta ne mooy euh, ak lu mën mënti xew maanaam xaal bu mën a nekk ndax ci borom subhaanahu wa ta'ala nekk dafa jeex tàkk xolam dafa sey ci borom subhaanahu wa ta'ala euh, su julli jotee maanaam leer googu ci boppam moo koy jañaat di ko fàttali ne ko am na farata boo xamante ne moo gën a kawe mboolem farata yi te muy julli naka noonu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu bi ñu ko laajee tamit moom tontu bi mel noonu la joxe kon loolu yëpp day leeral maanaam euh, te sax euh, bu ñu xoolee euh, amul lenn lu mën a tax ba nit ki maanaam mu yittewoo leneen yitteelu ko wala julli kon ñooñu ñooy rijaal mooy góor yàlla yu mag ñooñuy góor yàlla yi. Euh, te daa iman borom subhanahu wa ta'ala daf koy lëkkale li nga xamante ne moom mooy alal ni ñuy doxale ak seen ay alal wa mimma razaqnahum yunfiquna wala bokk iqamu salat wala bokk aqamu salat wa atawu zakata ak yeneen ak yeneen wala wa aqamu salat daal ci teg wa ata zakata ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala dafay lëkkale daa loo xamante ne dafa am rapport ak alal Euh, et que xataa euh, ba borom subhaanahu wa ta'aala bi mu waxee ne wa maa umiru illaa liya'budullaha muxlisiina lahu diina xunafaa lu mu ci teg wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaata ba pare daal ne wa zaalika diinul qayyim euh, lii rek lañ leen digal mooy lan mooy nañu jaamu buur yàlla subhaanahu wa ta'aala kon ibaada googu mooy zikkar bi mooy addu'a bi ñaan bi comme li yeneen ci wax sallallahu alayhi wa sallam ibaada woo gi ngay woo yàlla toroxlu gi ngay toroxlu ci kanamam euh, di ko jaamu daaliman ci lépp te loolu yëpp mooy lan ak taxawal euh, euh, mu ne wa yuqimu salaata bi taxawal bi wa yutu zakata bi joxe wa li bi mooy taxawaay bi dugg yii yëpp nag kon maanaam mooy diin ak diin moom mooy dundin maanaam dundin wu jub bi dundin bu taxaw bi lii dundin wu baax lii la nga gis ñaar yooyu dañoo nekk loo xamante ne foo wër ci alquran hatta ak ci sunna da nga koy fekk rawatina maanaam ci yaxe alquran maanaam da nga ko fay mu nekk fa loo xamante ne lu baree baree bare baree loolu moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu daal jugoon bi xeex ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy maani azaka ñu xañoon ne duñ génne azaka euh, mu jóg ne day xeex ak ñoom ba Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ah yenente bi dama dégg sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne euh, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa allah dañ maa digal ma xeex ak nit ñi mbete ñu daal di seede wax ne la ilaha illa allah maanaam la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, mu ne fa iza qaaluha fa asimu min minni dima'ahum wa amwaluhum wa anfusuhum euh, wa wa dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqiha mu ne su su su fekkonte ne wax nañ ko rek dañuy daal di mucc ci man ci sama ci maanaam ci seen deret ah, ak seen ah, ak seen alal waaye moom des ci àqam mu ne ko waa kay àq boobu nag mooy zakat asaka eh, bi nga xam ne moom la Seydina Omar radiyallahu anhu wax amul woon illa bi haqqiha waaye bi doomam solo jële dégg ko ci yeneen saa mooy Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu moom am na illa bi haqqiha ba mu des àqam mooy eh, lan mooy àq eh, ah, alal fokk ñu ko ci génne bu boobaa dina ci mucc naka noonu tamit àq deret maanaam nit ki mënoo rey nit parce que tout simplement yow nee nga jullit garawul amul problème lu la neex defal déedéet juróom tamit du demee noonu euh, maanaam passe droit dadul am daal ci mbirum euh, léegi ginnaaw ba gis nañ loolu kon loolu moom moo ñu yóbbu carrément ci aaya bi maanaam kon ñu gis lu tax borom subhanahu wa ta'ala maanaam kon lëkkali gi mu lëkkali taxawal julli fii aaya bi nga xamante ne moom lañ jàng léegi te mooy wal walladina hum fi amwalihim euh, euh, euh, haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum walladina gaa yi nga xam ne ñoom fi amwalihim nekk na ci seen alal haqqun haqq boo xam ne ma'lum bu ñu xam la lis-sa'il ñeel aji laaj bi wal mahrum ak ña xañ am ñañu xañ kon incha allah aaya boobu moom la ñuy tàmbalee Eh, nga gis waaw bi nekk ci kanam ndax dafa ni eh, illal musallin alladhina hum ala salatihim waaye bi mu ci teg daf ne walladhina hum walladhina waaw boobu eh, xaqiqatan borom xam yu bari rahmatullah alayhim dañ koy firé ne waawul ak fala maanaam conjonction de coordination la day wax nangam ak nangam nangam ak nangam voilà bu ma nee masalan euh, jaa Yazidun wa Amr Yazid ak Amr dikk nañ maanaam Samba ak Bac ak ak ak ñëw nañ ak boobu wa ak boobu loolu mooy euh, ak fu maanaam loolu ak fu la mooy conjonction de coordination voilà euh, kon muy waaw boobu waaye wallahu a'lam xaqiqatan dinañ ñëw ci maanaa bi dëgg-dëgg lan la naam euh, am na waawul atfu ñëw na ci alquran ci lu bëree bëri masalan tey fi borom subhaanahu wa ta'ala di waxe naan euh, innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal qaanitina wal qaanitaati ba aaya ba jeex ak at-taa'ibuuna al-'aabiduuna as-saa'ihuuna euh, ba mu ba mu defar ba mu ba muy jeex ba mu naan al-aamiruuna bil ma'ruufi daal ni wan naahuuna 'anil munkar maanaam ñi digle lu baax ah, ñi tere ñu ko maanaam waaw ñu ah, mooy bu ne ñu ñu gëm ñu jullit ñu góor ñi ak ñi innal muslimina wal par exemple loolu da gis ne euh, loolu ak fa maanaam ñi ak ñi euh, am na waaw boo xamante ne ci alquran waawul jam waawul ma'iya lañ maanaam mooy waaw boo xamante ne euh, day àndaale loolu moom mooy comme par exemple euh, fi borom subhaanahu wa ta'aala doon wax naan wallaziina tabawwa'u daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim ñi nga xamante ne dañuy waajal wallaziina gaa yi ne tabawwa'u dañoo waajal ad-daara kër gi muy këru l'islam ba bari daal ni wal iimaana ànd ak ngëm yàlla maanaam kon ndax ngëm yàlla du lu muy waajal. moo tax dañ naan dafa gëm yàlla ba pare ànd ak dañoo waajal kër gi ba pare ànd ak gëm yàlla allahuma ba mu des ne euh, waaw bi nga xamante ne euh, moom moo nekk maanaam al iman day tekki madinatul munawwara ala saakinihaa doon salaatu wasalaam comme ni ko ñenn ci mufassiruuna yi di waxe ne foofu al iman na gëm yàlla lay tekki muy kër bu islam ak muy te mooy madina maanaam bu boobaa euh, day daal di nekk loo xamante ne Euh, kon euh, waaw boobu day yor maanaay waaw bi nga xamante ne moom la ñu nar a wax lii te moom mooy waawul jame euh, loolu mun noonu lañu ko mën tuddee wala waawul rab insha allahu taala dinañ ko gis léegi mais waawul maaya dañ koy tuddee tamit waawul musaaxaba maanaam waawul àndaale mooy ah, maaya mooy àndaale am musaaxaba noonu tamit mooy loo mooy tey comme par exemple tamit euh, fi mu borom subhaanahu wa ta'aala di waxe xaalu yéefari naan yaa laytanaa nuraddu wala nukazziba bi aayaati rabbinaa maanaam euh, ñu naan buñu demee ba yawmal qiyaama ne waaye ak a neexoon ñu ñu radd ñu delloo ne wala nukazziba te fekk ne maanaam maanaam ñu ànd ñu nekk ñoo xam te ne nukazziba lan doon weddi bi aayaati rabbinaa ñu ay borom subhaanahu wa ta'aala euh, léegi mu am tamit waaw bi nga xamante ne euh, waawul xaal la euh, waawul xaal nag day ñëw ci anam yu wute am na par exemple mooy waaw boo xamante ne day wane xaalu mbir mi tey dañ xool fi borom subhaanahu wa di waxe naan fi borom subhaanahu wa taala di euh, di waxee rabbi maanaam di nettali xaalu yowmal qiyaamati yéefir bi wala naafeq bi nga xamante ne dañ koo dekk yowmal qiyaamati musulma borom sa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yowmal qiyaamati yowmal qiyaamati a'ma maanaam ki nga xamante ne dafa dund dellu wane ginnaaw maanaam du mooyu li nga xamante ne moom mooy sama zikkar gis nga maanaam lu fekk ko muy torox lu ci man jël alquran bi teg ko ci kanamam ak sunna ah loolu mooy zikr ba pare mu askanale ko boppam subhaanahu wa ta'ala maanaam ak di dund di jël lépp di ko jox yàlla borom subhaanahu wa ta'ala képp ku def loolu sa dund nga nga teg yàlla ci ginnaaw kooku dina am dund bu xat fa inna lahu ma'ishatan danka waaye wa nahshuruhu yawmal qiyaamati a'ma yawmal qiyaamati dañ koy dekkal mu nekk ku sirma maanaam ñaari mbir yëpp dana ko dal waaye bu xëyee yowmal xiyaama danaan rabbi lima hashartani a'ma yow buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moo tax nga dekkil ma ma nekk ku silmaxa wala du wa qad kuntu basira te sama xaal moo noon doon naa gis àdduna maanaam kon loolu mooy waaw boobu day waaw xaal euh, léegi nañ xool ñaari aay fi borom subhaanahu wa di waxee ci sourate Shu'ara wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun fi mu naan ci suratul Hijr wa ma ahlakna min qaryatin illa euh, wa ma ahlakna min qaryatin euh, gis ne waaw gi xaal bi moo leen wutale maanaam fii dafa ni wa ma ahlakna min qaryatin ñun de alaguñu benn dëkk maanaam mooy ñu dëkkee ci dëkk bi moom lañ ci nam maanaam ahlul qarya illaa lahaa lu dul ne ñeeloon na ko munziruna ay waaraatekat ay xuppaatekat euh, foofu dagay gis ne yenen yi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon alayhi salaam wala borom subhaanahu wa ta'aala li mu ñi mu euh, tàggatoon ci ay waaraatekat ñu doon waar waa dëkk boobu ba tax nanguwuñ ko ñu dumóoyu ko ñu nekk ca laleen neex ba alkadee waral leen bu ñu xoolee ñooñu dinañ gis ne ba alkande ngay yegg si waaraatekat yi nekk du fa woon mooy illa laha kita munzirun waaye bi mu naan fee wa ma ahlakna min eh, benn dëkk benn réew illa lu dul ne walaxa maanaam mooy seen xaal mooy ne amoon nañ yoroon nañ jamono jooju kitaabu ma'lum téere bu ñu xam boo xamante ne ñoom ci seen bopp xam nañ ko xam nañ ne téere bii buñ ko toppee dinañ jub waaye ñu nangu koo teg ne daan ne duñ ci attewoo duñ ko bàyyi xel ci yàlla lu jóge gaa ñu nag yàlla ak adduna duñ ko boole alkade gi bu leen fay fekk dana fekk ne preuve yi tax ñu waroon ci sukkandiku ma maanaam kon boo xoolee ñaari ay yooyu fi ñu wutale waaw bi moo wute Euh, circonstances yi mais fee daf fekk ne ay nit ñoo doon waaraate mais alkane gi nit ñooñu di waaraate bu ñu ko fekkee loolu moom moo tax ñii digle lu baax ak di tere lu bon ñoom danoo baax sax ci réew ak ci dëkk parce que alkane gi bu yegg si ñoom du leen fa fekk ne euh, buñ demee nag ba nga xamante ne waxatuñu dëgg nit ñi dootuñu digleeti lu baax dootuñu tereeti lu bon dootuñu xuppeeti nit ñi maanaam euh, bu boobaa nag dañ fiy jóge comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduuril ulama innama yantazi'uhu bi qabdil ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-naasu ru'asa'a juhala fa aftawu an-naasa bi ghayri 'ilmin fa dallu wa adallu buur yàlla day subhaanahu wa taala buy jël xam-xam du ñëw rek fekk nit ñi yor xam-xam bi ci seen dënn rek mu ñëw yëkkati dem mu def noonu ñu ko noonu day def ni muy def mooy borom xam-xam yi lay jël par benn benn ñuy dee génération yi di renouvelé wu te gars di sàggane xam-xam di sàggane diini nekk ci ay folklore ay parparloo ak càggante gu doy waar et cetera ba benn borom xam-xam doot fa defee bu ko defee nit ñi daal di wut ay njiit ay kilifa. ñuy daje ci ay forum ay séminaire ñu daje ci ay commission ak yu mel noonu ñu leen di décerner sax ay titre ay diplôme yoo xamante ne dañ ciy sukkandikoo jàpp ne léegi ñoom ay boroomi xam-xam lañ ndax yor nañ titre sangam yor nañ diplôme sangam et cetera ñuy ubbee ni ñi di daje ci seen ay commission di fatwa ci kanamu nit ñi di leen ubbee di leen wax naan diine léegi attey l'islam ci nangam nangam la suñu jamono ji léegi nii lañ lii lañ décidé dañ ay décision la ñuy jël ci lu ñu tegul ci xam-xam bi xëy réel fa dallu bu ko defee ñu sànku waa dallu ñu sànk ñu ci des mooy xew loolu moom buñ ci yegg si wulit jege na lool yal nañu yàlla sàmm euh, kon nga gis Euh, yenent yi alayhi saa bu leen borom subhaanahu wa ta'aala doon alak seen peuple seen nit ñi da gis ne ñoom dañuy génn du du alkade du leen fa fekk alors que léeg-léeg téere bi nekk fa xam-xam ba ne fa alkade gi ñëw euh, am na lu ñu tuddee waawul isba waawul isba moom moom day nekk rek ci. Euh, jeexitalu baat yi maanaam yoo xamante ne ak mbooloo da ci am maanaam dañ ci tudd ak mbooloo comme ak comme anulzimukumuha ak fa in yas'alkumuha maanaam waaw boobu nekk foofu loolu waawul isbaax la euh, am na lu ñuy wax waawul qasam mooy waaw bi nga xamante ne day jiñ comme bu ma naan wallahi boo naan billahi wallahi tallahi mooy xaruful qasam yi xaraf yi ñuy giññi euh, wallahi la nas wala ah, ah, wala comme wal fajr wal layli wal duha wal asr ah, wal shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha yooyu noonu waaw googu waawul xasam la noonu day giñ foofu tamit alquran daf koy def indi te dafa bëri la fu mu koy indi ay par exemple naan wala qad arsalna wala boog wala kat daal di wax naan la wala kat aatay naa maanaam nga gis ne waaw boobu waawul kasab la hmm? après mu am qasamul muqaddar mooy ngiñ gi nga xamante ne dañ ko nattale ak laam gi nga xamante ne laamu tawkiid la moom maanaam mu nekk ñetti xeeti li ñooy daje ci aaya yu mel noonu waaw bi nga xam ne ngir ngiñ wala kat waaw wallaahi day tekki ak li nga xam ne mooy ngiñ gi nga xam ne moom la ñu nattale wax. giñ nañ ak laal bi nga xamante ne day day dëgëral day feddali léeg-léeg sax ci jeexital wax de nuunu taw ci wala tus na par exemple wallaahi lay tekki te giñ naa ne li wóor mooy mooy laamu taw ci bi la tus alun na nuun googu nekk nuunu taw ci dinañ leen laaj ci lu amul sikki sax voilà ak wala nas'alannahum ajma'in amma kaanu dinañ wallaahi te li am mooy ñun ñëpp dinañu leen laaj ci kenn du ci des te lu sikk sàkk nekku ci waaw nga gis ay feddal yu bari day euh, kon loolu euh, am na euh, mais dafa am waaw bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf koy jëfandikoo te fekk waaw boobu dañ koy tuddee bon bien sûr am na lu ñu tuddee waawul jamaa euh, waawul jamaa moom euh, mooy comme euh, allazina amanu nun hmm, waaw boobu nekk ci jeexale amanu voilà comme kubitu kama kubita allazina min qablihim kubitu waaw boobu jeexe foofu et cetera maanaam yooyu moo xam ndax day taxaw taxawaayu fa'il wala boobu day taxaw taxawaayu maf'ul yooyu Euh, mooy complément d'objet wala complément wala boog acteur sujet yooyu tamit am na waaw bu mel euh, am na waaw bi nga xamante ne kooku borom subhaanahu wa ta'aala mooy comme suñu aaya bi loolu moo tax ñu ñëwoon ci waaw yi parce que dafa spécifique ci dafa mel ni daanaka alquran rek kiy jëfandikoo xeetu waxin woowu leneen lu dul alquran daa daanaka du ko jëfandikoo. mooy xoolal fi borom subhaanahu wa ta'aala naan sabbih isma rabbikal a'laa alladhi qaddara fa hadaa walladhi akhrajal mar'aa maanaam walladhi foofu noonu jum na sa maanaam mu ngi fii ci géeju tur yàlla sa boroom bi nga xamante ne mooy al a'laa moom mooy nga xam ne mooy nattale mbir yëpp ba pare lu nekk mu jox ko orientation bi ci war ba pare mooy walladhi kooku ba tey mooy nga xam ne. maanaam waaw boobu waawul jamaa dañ koy tuddee mën nañ ko tuddee waawul jamaa wala waawul rab mooy lëkkale ay mbir yu bokk euh, waxinu alquran la comme fi mu naan aussi yaa ayyuhal ladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun wa jahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabaakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl aqimu salaata wa aatu zakaata wa'tasimu billahi huwa mawlaakum ni'mal mawlaa wa ni'mal nasiir borom subhaanahu wa ta'aala fi mu ne yéen yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg yaa ayyuhallaziina aamanu eh, urkaaw rukkoo leen wasjudu na ngeen sujjóot xam nga waaw la dugal foofu ci diggante bi urkaaw ba pare daal ne wa te sujudu na ngeen sujjóot eh, ak sujjóot yépp tooxlu la ci kanam borom subhanahu daa nekk sax d'ailleurs ci julli la bokk mooy julli ci te boo xoolee ci jeexital aaya bi nee na la wa aqimu salaat na ngeen taxawal julli maanaam mooy def leen lii ba tey wa'budu rabbakum na ngeen jaamu seen borom te jaamu yàlla mooy toroxlu ci kanamu yàlla rek te baatu rokkoon ak sujjóot même ci seen cosaan ci arab ci luxa day tekki toroxlu damm ci kanamu borom maanaam damm toroxlu loolu lay teg te al ibada loolu la tamit mooy toroxlu waf alul xayra def leen lu baax te def lu baax mooy jaamu yàlla ba pare mu ne wa jaahidu fillahi haqqa jihaadi yi dee leen xeex ci yoonu yàlla dëgg dëgg ni ngeen war a xeexe mooy jaamu leen yàlla rek euh, tey boo xoolee borom subhaanahu wa ta'aala fi mu naan fa maa lahum laa yu'minuuna wa idhaa quri'a alayhimul qur'aanu laa yasjuduun waaye ñii lu leen teree gëm te bu ñu leen jàngalee ci ñoom bu ñu jàngee ci ñoom alxuraan bu ñu sujjóot gis nga kon lool mooy ne sujjóot gi ci jëmmi boppam mooy toroxlu googu ci jëmmi boppam mooy jëmmi jaamu yàlla mooy jëmmi gëm yàlla ah wa idha qila lahum urka'u la yarka'un suñ leen waxee nañu rokoo duñu rokoo waylun yawma idhin lil mukaththibin tos kene ñeel na bis boobu ñi nga xam ne ñooy weddi gis nga mooy ne kon ñàkk rukoo mooy weddi yàlla kon rukoo bi mooy gëm yàlla moo tax lu mu ci teg fa bi ay hadiisin ba'dahu wax ginnaaw lii la ñuy gëmati fa bi ay hadiisin ban wax ginnaaw waxu yàlla comme ni mu ko waxee ci benn aaya bi ba'da Allahi wa aayaatihi yu'minuun ginnaaw yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ak ay aayam la ñuy gëmati nga gis kon loolu mooy jëmmi ngëm gi ci boppam. Euh, gis nga wëj tabaakum ma ja'al aw millata abikum Ibrahima lu topp yoonu maam Ibrahima alayhi salaam loolu jëmmi boppam mooy mooy jaamu yàlla mooy jébbalu ci yàlla mooy toroxlu ci yàlla. mu ne millata abikum Ibrahima boo samaakumul muslimina min qabl mooy nekk muslim ci mooy loolu ba tey. voilà wa fii hadha balaghan wa fi li takunu li takunu shuhada ala nas wa yakuna rasul alaykum shahida bu defee ngeen mën a nekk seede ci nit ñi yonent yi alayhimu salaam maanaam yonent bi sallallahu alayhi nekk seede ci yéen yéen ngeen nekk seede ci nit ñi bu nekkoon nag fa aqimu salaata na ngeen taxawal julli xam nga rukkoo ak sujjóot ci julli lañ koy def wa aatu zakata joxe leen nga gis tout le temps day indi waaw boobu waaw boobu nag lu ëpp wala lu bari ci borom koo xam ne dañ koy firé waawu la atfi xaqiqatan waaw boobu waawu rabt la wala jamaa bu la neexee nga tuddee ko sax maanaam. Euh, selon niveau yi comme bu dee fii mën nañ ko tuddee waawu la ibaada maanaam waaw boo xam te ne day tegtal ak jaamu yàlla maanaam mooy benn rek benn mbir ci benn benn entité teg ko ndax ñi ñuy tudd ñëpp même même même même li ñuy wax yëpp même mbir mi la dañ koy wax di ko indee ci ay formes yu wuute maanaam benn réalité bi la te moom mooy jaamu yàlla toroxlu ci kanam yàlla maanaam jébbal sa bopp yàlla lépp la ñuy teg nii léegi nag ñu indi ay facettes yu bari yu mu mën a feeñee ruko sujjóot julli xeex wane ay xeex ci yoonu yàlla xeex ak sa bakkan taxaw ci ma loolu voilà euh, def lu baax ci sa bopp ci kar ci biir nit ñi et cetera mu nekk ay forme ay façon yu bari fii tamit borom subhaanahu wa ta'aala bi naan illal naa ba mu des ñi nga xam ne ñooy dëgg dëggi jullit ñi mu indi ay forme yu yu yu nu muy manifesté parce que borom subhaanahu wa ta'aala moom exemple aliya moom kenn la mooy yàlla mais ànd ak loolu da gis dafa tuddee boppam yeneen tur yu wuute tur yi nag du tegtale ne nekk-nekk gi moom borom subhaanahu wa ta'aala maanaam dafa wuute maanaam tegtalewul ne tur nekk ak ka jëmm ji la maanaam même nekk-nekk ji la subhaanahu wa ta'ala waaye forme yi muy manifesté woo yi muy feeñee moo wuute fii tamit waaw bi ngir loolu la ngir leeral loo mbir moom la xaqiqatan ngir leeral mbir moom la mooy wallazina hum ak gaa yi nga xam ne allazina waxoon nañ ko euh, ismu mawsuul la ah. wala ziina ak gaa nga xam ne day hum ñoom maanaam mu feddali ko hmm? mu feddali ko ak bamiru munfasil maanaam hum ñoom nii la ñuy mooy fii am waalihim nekk na ci seen alal gi euh, alal borom subhaanahu wa daf koy tudd lu bari ci alquran Euh, am wàll mbooloo la maanaam pluriel la ci maal maal mooy alal buñ euh, naan euh, maalal rajulu masalan maanaam nit ki na alal dañ naan yamulu maanaam yamulu maala yamulu mawlan wala bokk ma'ulan maanaam pour wax ne nit ki dafa bari alal Euh, léegi maal euh, mooy lépp loo xamante ne alal ci làkku arab mooy lépp loo xamante ne rek dañ koy mën a yor ah maanaam dañ koy moom lépp loo xam ne dañ koy moom rek ba noppi maanaam maanaam loolu bu boobaa dañ koy daal di mën a tuddee alal lépp loo xam ne dañ koy moom euh, bu dee ci istilaax borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim ñoom bu ñu wax alal wuute nañ nag niñ ko définir mais lépp boo ko xoolee dañ naan mooy loo xamante ne maa yam ilu ilayhi tabu wa yaxillu wala boog wayu baaxu intifaa'uhu waqtinaa'uhu aw iddixaaruhu ila waqtil xaaja maanaam mën nañ ko tënkee noonu mooy lépp loo xamante ne xol maanaam biiru nit day jéng jëm ci ba pare mu mën a possible mu mën a ne ñu mën koo jariñoo jëfandikoo ko ba noppi ñu mën koo denc ba pare euh, denc ko ba jamono ji nga xamante ne moom lañ koy aajowoo moom lañ koy soxla lépp lu mel noonu rek dañ koy tuddee alal euh, léegi nag mu am maanaam nga gis borom subhaanahu wa mu am ay xeeti alal yoo xamante ne euh, def koy tudd euh, ci alquran bu ñu xoolee bi mu naan yaa ayyuhal ladina amanu innamal axbaaru innamal axbaaru war ruhbaanu yaquluuna amwaalan naasi bil baatil euh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu neen bàyyi xel ne fóor yi axbaar ak ruhbaan yi mooy ñi di jaamu yàlla ci nga xam ne ay ay maanaam souvent axbaar yi mooy euh, yahuud euh, ruhbaan yi moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy nasaraan mais bu ñu xoolee baat bi tey boo ko xoolee ruhbaan rabbin maanaam da gis ne boobu la gën a jege et que axbaar waaye mooy xebru xebru mooy fóore sauf que maanaam ñoom ñëpp même chose lañ mooy prêtre maanaam même chose bi lañ li ci aaya bi di wax daal mooy ñi nga xamante ne euh, dañuy feeñee en tant que ñoo xamante ne dañuy woote woone ñoom ñoo yor xam-xam bi mais nag xam-xam bi daanaka pour ñu gis ko day jafe mais daal am na lu ñu fooxalee nit ñi nii di leen naxee ak ñi nga xamante ne dañuy fooxal nit ñi di leen naxee jaamu yàlla maanaam ne ñoom ay jaamukatu yàlla lañ ay sikarkat lañ ay nangamkat lañ et cetera ñooñu bari ñoo xam ne nii lañ mel li Alxuraan di wax ni dañuy lekk alalu nit ci jaaxal dañ lay gëm looloo xamante ne amul dañ lay jaay ay gént yoo xamante ne du dëgg amul ci caaxaan kese lañ lay la ñu lekkee sa alal nga jël sa alal jox la gëmloo na ne ne ñoom jëmmi jox gi nga leen jox seen alal sa alal yow maanaam mooy seen jëmmi texe maanaam mooy yow loolu mooy wane ne yow léegi texe et euh, comme ni imam al-Baqili wax euh, radiyallahu anhu mu ne euh, gars yi sax organiser ay xew-xew yoo xam ne ziyaara lañ koy tudde képp ku ca joxe alal ñu ne la suñu maam yi kontaan nañ ci yow képp nag koo xamante ne joxe woo ca dara parce que loolu lu xewoon la ah, lu xewoon la am na ay siècle siècle ginnaaw gars yi mere yow euh, tekki woo suñu maam yi kontaanuñ ci te loolu sax daanaka xewaat na parce que même baat yi sax da gis ne moom mooy dellu si waat euh, yooyu nga xamante ne moom la ñuy gëmloo nit ñi mu nekk lépp ay caaxaan ay naxee mbaaj rawatina ci yoonu tasawuf nga xam ne eh, parce que moom ci yoon tasawuf la ko doon waxe en tant que imam ci attention en tant que imam ci muy jam loolu di wax ne tasawuf bi dañ ko pervertir dañ ko yàq maanaa yi dañ ko galvaudé dafa dañ dañ ko jox yeneeni maanaa wérul yu wérul euh, loolu mooy ne alquran bi wax ni mais lu mu ci teg daf ni walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fa bashshirhum bi'adhabin alim ñi nga xamante ne ñoom ñooy màng di denc di di thésauriser mooy di jël di denc ay zahab mooy wurus wal fiddat ak xaalis loolu la ñu tuddee euh, nuqud insha allah taala dinañ ci ñëw Euh, dañ koy wax tamit al asmaan yooyu dinañ ci ñëw incha allah taala ci leeral xeeti alal yi mu ne ñooñu nga xam ne dañuy def loolu te duñ ko jël di ko dépenser di ko jël di ko dugal ci fu baax ci yoonu yàlla noonu nañ leen bégale yéen dugal bu metti parce que bis boobu yow ma yux ba yux ma bi haaj fii na euh, jibaahum junubuhum hada ma kanastum li anfusikum ci biir safara jahannama lañ leen koy jël di leen ko ñaas ci seen eh, xar kanam yi ak seen wàll wet yi naan la lii ngeen doon dencal seen bopp kon alal li nga xam ne mooy li ci gën a ràññeeku kon loolu la eh, léeg-léeg borom subhanahu wa ta'ala tudd na yeneen xeeti alal tam ba tey ci alquran muy jur gi bimu naan masalan awalam yaraw anna xalaqnaa lahum mimmaa amilat aydinaa an'aaman fa hum lahaa gisuñu ne borom subhaanahu wa ta'aala naan xanaa ci loo ne suñu loxo ko def maanaam ñun borom bi ko dogal ci ñoo ñoo ko créé mu nekk an'aaman ay jur fa hum lahaa maalikun ñu jël ko nag def ko jox ko nit ñi ñoom ñu moom maanaam mu nekk kon alal muy jur gi. tudd na yeneen xeeti alal comme ci sourate fi borom subhaanahu wa ta'ala di waxe ki nga xamante ne euh, moom mooy bim naan wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamara fa qaala li saahibihi wa huwa yuhaawiruhu lu mu ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara do saddal leen misaalum ñaari gaay yi nga rajulayni ja'alnaa li ahadihimaa jannatin jannatayn min a'naabin wa hafafnaahumaa bi naxlin wa fajjarnaa xilaalahumaa nahaaran dañ ko saddal dañ ko dañ ko wutal tool ñaari tool yi raisin ba pare ñu wërale ko ay tàndarma ba pare daal di jël ci ñaari tool yooyu ñu ñu daal di xar ci digg wi ñu def fa dex maanaam kon condition yëpp yi war tax tool bi naat am na ba pare mu am nag meññ fa kaana la ko sama mu am productivité kooku gis mbokkam mi nga xam ne moom la dendal tool amul lu bari mu ne ko ana aksaru minka maalan wa a'azzu nafara man maa ëpp alal alal maa la ko ëpp wa a'azzu nafara te maa la a tef tere tere tedd te àndandoo ak yeneen xeet yu borom subhaanahu wa taala tudd comme alxayrul musawwama gil xaylu muy fas yi nga xamante ne dañ koo mandargal nga xamante ne ay fas yu ñu mandargal la voilà comme ak lépp loo xamante ne waruwaay bu mel noonu la mooy comme oto yeeg. avion yeeg hélicoptère yeeg xeet yooyu maanaam léeg-léeg yi marques yi marques yi da ci am solo mooy marque mu sa woma mooy loo ne daa am ay marque parce que <laughs> si euh, sima mooy mooy marque mooy mandarga mu sa woma lu ñu mandargaal mooy marque mooy comme comme comme yi oto yi yi et yi xam ne dañu am marque dañu am doole euh, kon gars yi dañ fonk loolu maanaam ban marque la <laughs> euh, yooyu yëpp mu nekk ay xeeti alal yu borom subhaanahu wa ta'ala di jox doomu aadama voilà voilà am ay kër et cetera yooyu ay xeeti alal la kon alal mooy li nga xam ne rek kon xol day jeng bi jëm ci euh, d'ailleurs moom Ash-Shafi'i euh, ba ba pare ñu koy moom ba pare di ko mën di jëfandikoo ko pare di ko denc di ko mën a denc ba saa yu ñu ko soxlawee te bokk na ci particularité alal mooy dañ koy mën a weccoo dinañ ci ñëw léegi tam insha allah taala imam Shafi'i radiyallahu anhu rahimahullah wa radiya anhu dafa am ay bayt yu mu sax ci wàllu alal maanaam wax dëgg naan ra'aytu an-naasa qad ila man lahu maalu wa man laa fa anhu an-naasu qad maalu en fait eh, daf ko teg maanaam ñeenti bayit la xat xatam dafa njëkkee ra'aytu an-naasa qad adalu ila man indahu adalu wa man laa indahu adalu fa anhu an-naas qad adalu ra'aytu an-naasa qad maalu ila man indahu maalu wa man laa indahu maalu fa anhu an-naas qad maalu ra'aytu an-naasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man laa indahu dhahabu fa anhu an-naas qad dhahabu ra'aytu an munfadda ilaa man 'indahu wa man laa 'indahu fidda fa 'anhu an-naasu qad munfadda maanaam kon ñeent bayt yooyu la gis naa ni ñi ñuy adaloo ñuy jublu ilaa man 'indahu ca ka nga xam ne nekk na fa moom adalul ak maanute ak ak jub maanute ñi dañuy faral di bëgg di jublu ci kooku wa man la 'indahu adalul koo xam ci moom amul justice équité amul ci dara fa man la fa fa anhu naasu ak adalu kooku nit ñi dañ koy moytu dañ koy daw voilà voilà dañ koy daw anhu dañ koy daw lay teg waaye mu ra'aytu naasa qad maalu gis naa nit ñi tamit di jéng ilaa man indahu maalu ci koo xamante ne dafa amee alal wa ma wa man laa indahu maalu ka amul alal nag fa anhu naas qad maalu nit ñi dañuy jéng jëm ci maanaam dañuy wóor dañuy jéng daw feneen daw wuti kooku dañ koy moytu léeg-léeg sax ñu ne daa ay gaaf ra'aytu an-naasa qad zaa'u gis naa nit ñi dem nañ ilaa man indahu zahabu ca di jëm ci koo xamante ne dafa amee wurus wa man laa indahu zahabu waaye ay ka amul wurus fa anhu an-naasu qad zahabu kooku nit ñi dem nañ wëllif ko maanaam dem nañ feneen bàyyi ko fa ra'aytu an-naasa munfadda gis naa nit ñëpp di bëpp di dem gis di di di bëpp mooy di demandoo en masse booloo waaye kon naas moom fag ilaa man jëm koo xamante ne moom dafa amee wurus dafa amee euh, xaalis fidda wa man laa indahu fidda ay ka amul nag ka nga xam ne moom amul xaalis fa anhu naas mun fadda kooku nit ñi dañuy tàqali koo ak waa jooju li mooy nit ñi société bu yàqu partie bu njëkk bi moom dafa naturel d'ailleurs yëpp dafa naturel ci nit mais la fait que nit ñi nekkuñu lu dul ci loola loolu moom mooy société bu yàqu mooy ne duñu mesurer valeur doomu aadama lu dul ci am amam euh, gis nga euh, kon maala mooy jeng gis nga ne kon alal mooy le fait que xol doomu aadama di jéng ci alal moo tax alal ñu tuddee ko alal maala ndax xol doomu aadama da ciy jéng gis nga maa yamiilu ilayhi topp dama loo xam ne xool comme al imam ibnu abidin rahimahullah jëfandikoo na expression boobu ne ko xol xol yi dañuy jéng di jëm ci loolu euh, mais li ëpp alal alal li ci gën a mooy comme ni ko alxuraan waxe foofu exemple bi mu joxe daf ne az-zahab wal fidda wurus ak xaalis euh, léegi wurus ak xaalis nga gis ne kon boo xoolee arab ba baat bi mu jëfandikoo d'ailleurs ñu wolof ñun wolof alal moom maanaam xalaal mooy lu dagan maanaam nga gis ne olof moom baatu alal maanaam moom imaginer wu ko lu ne baax na maanaam kii de dafa dagan maanaam euh, baat xalaal maanaam mooy lu dagan ñoom alal lu dagan lañuy wax maanaam na nag koom koom mais ñu pour ñu wax koom koom mooy loo xam ne lu bari la ci alal mais euh, su dul loolu alal maanaam ci xalaal maanaam mooy lu dagat ñoom maanaam da da gis vision wu société yi niñu mel euh, xaalis gis nga baatu xaalis xam nga xaalis mooy lu sell gis nga muxlisan lahu diin su ixlaas xaalis xaalis mooy lu sell alaa lillahi diinul xaalis alaa waawee lillahi ñeen la bur yàlla diinul xaalis dundin wi nga xam ne moom mooy dafa sell maanaam moom yàlla rek ko moom gis nga xaalis kon loolu la mooy loolu su ko war a wolof li muy wax xaalis mooy li nga xam ne moom la arab di wax fitba xam nga lu tax parce que une fitba moom day day day day dem day tàqalikoo gaaw ak nit ñi maanaam day gaaw a tàqalikoo zahab wurus dañ ko tuddee wurus ndax ndax day dem zahab day dem du fi toog lenn rek kay des mooy si dif bi baax loolu daal lay des ñeneen yëpp dañuy dem xam nga gis arab ni mu tuddee baat ak wolof ni mu ko tuddee lool euh, amaan na mu def jeexital ci ñun euh, tegtalewul nag ne arab yi tam bëgguñu al alal bëgguñu xaalis non non jubluwuñ ci loolu mais liñ ci jublu rek mooy jëmmi tuur bi rek jëmmi tuur bi rek le fait que ñu tuddee ko noonu rek euh, déjà day daal di day am lu mu jeexital lu mu def ci ci xelu doomu aadama yi kon Euh, d'ailleurs euh, tabe gi ak yooyu la lëg day aju ci mbir moom ci nan nga ko jàppee nan nga jàppee euh, alal bi maanaam tabe gi day day day aju lëg-lëg ci mbir moom lu bëree bëri ci nan nga ko considérer kon nit ñi loolu moom mooy kon alal léegi borom ko xam yi rahmatullah léegi dañuy ñëw ci domaine fiqh parce que comme dañuy wax ci wàllu alal il faut que ñu préciser ci charia lan moom mooy alal ak nan la ñuy jàppee alal Euh, borom xam-xam yi rahmatullah am dañoo tàqale alal ci ay xeet am na benn tàqale goo xam ne par exemple fuqaha hanafi rahmatullah am ñoo gën a def ñoom dañuy nekk alal day nekk loo xam ne maalul mutaqawwim la ak ghayru mutaqawwim maanaam dafa am loo xam te ne mutaqawwim mooy day day day day dañ koy considérer dañ koy jàppee comme lu taxaw loo xam te ne lu ñuy lu ñuy bàyyi xel la ak loo xamante ne duñ ko jàppee comme lu taxaw lu ñuy bàyyi xel ñoom li ñuy jàppee comme lu ñuy bàyyi xel ci alal nga xam te ne dañ dañ ciy mën di sukkandiku ni lii alal la pour pour loolu ñoom il faut que alal googu nekk loo xamante ne euh, lu dagan la maanaam lu dagan la ci jullit ñu jëfandikoo euh, mooy lu ëpp ci li nga xam ne moom la nit ñi di moom mais yi nga xamante ne xayru mutaqawwim mooy yi nga xamante ne moom mooy lu demee nekk lu demee nekk euh, sangara lu demee nekk mbaam xuux lu demee nekk ay instruments musicaux ak yeneen ak yeneen yu xaraam yi daal yooyu eh, dafa nekk loo xamante ne ñoom dañ ko dañ ne loolu xayru mutaqawwi eh, dinañ ñëw ci jumhuur ñoom bu ñu waxee eh, mutaqawwim aw xayru mutaqawwim lan lay tekki ci ñoom mais Hanafi rahmatullah ñoom nii lañ ko firee léegi ce qui fait que ñoom dañ ne li nga xam ne mutaqawwim la alal jooju su ko nit moomee mbir wi yi ñuy wax ci alal yépp da ciy aju comme par exemple mën nga koo maye mu dagal mën nga ko jaay mu dagal mën nga ko jënd mu dagal mën nga ko euh, tayle mooy rax tayle mu dagal mën nga ko euh, euh, dénkaane ki nga ko dénk war ko mën téye mu dagal ci moom mu téye ko dencal ak yu mel noonu ak mboolem daal soppandiku yi nga xamante ne ñoom la ñu mën a soppandikoo ci alal boobu day dagal mais li nga xam ne xayru mutaqawwim la mooy comme li ñuy wax léegi ay sangara yi mees mees yi produit noonu euh, yooyu du dagal euh, du dagal nit ki moom ko déjà dafa euh, maanaam jullit bi mais mais ñoom dañu ne zimmi bi mën na ko moom zimmi bi mooy kan mooy ki nga xamante ne dafa dëkk ci biir jullit ñi mais du jullit maanaam chrétien la masalan wala juif wala noonu dëkk ci biir julli ji ñu garder ko boole ko maanaam kooku euh, da moom ce qui fait que ni su soo ko nga ak mboolem yi nga xam dañ koy tere ko comme comme xaj moom xaj euh, boo xamante ne du pour li ko war a doyee et cetera yooyu kon soo ko soo ko yàqee da koy da koy da nga koy bu dee jullit bi da koo yor moom amul droit réclamer dara. mu mënta réclamer dara alors que jumhurul ulama ñoom loolu mbir eh, ñoom dañoo jàpp ne alal mooy lu dagan ba pare fii daganul rek tudd ko alal gis nga kon maanaam wute naa kon ni ko baatu wolof bii di waxe alal mais eh, ci sharia ñoom balaa ñuy wax nangam alal la il faut que mbir mi lan dagan su daganul rek du mën tudd alal eh, donte nag fuqaha maliki rahmatullah dëppoo nañ ak ci ne bu fekkente ne zimmi bi moo ko moom moom soo ko soo jëlee alalam maanaam soo ko yàqalee alal gi da nga koy fay quand même malgré loolu moom da nga koy fay quand même mais euh, jumhur muy fuqaha maliki shafi'i hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañu ne euh, li tax loolu duñ ko jàppee alal ndax kaayida bi dafa ne al ma'dum shar'an kal bi nga xamante ne existé wul ci jëmm maanaam ci sharia li nga xam ne sharia du ko may nga yor ko moo li fi nekkul ñoo yem tey boo yoroon xeesal wala mèche ay mèche wala greffage wala ay ndënd wala guitare wala <clears throat> sàngara wala yu mel noonu euh, wala alal du daganul tey buñ la ko yàqalee hadar lay doon maanaam mooy loo xamante ne kenn du duñ la ci fay dara kenn du la maanaam kenn du la remboursé d'ailleurs parce que lu tax parce que le fait moom maanaam c'est comme si lu fi existe lu existé wul la parce que ci buntu charia amul moo tax comme lu amul la loolu moom moo tax nit ki tey bu njaaloo woon par exemple ba am ca doom c'est pas parce que amul doom jurul doom ji déedéet c'est que charia moo naan yow comme que njaaloo bi ci boppam dafa xaram ci yow maanaam yow li nga xam ne dafa ñàkk ci buntu charia yow mënoo koo réclamer Euh, dañ la koy maanaam xessan ci maanaam de manière concrète dañ la koy dañ dañ la koy tere tamit dafa mënu ko askan la noonu la demee euh, nit ki tamit bu sàccee alal par exemple mënta ne moom bi parce que daf koo sàccoon ba pare maanaam kon moom moo ko wala boog mu nangu ko ci alalu maanaam jël alalu jàmbur nangu ko par force kooku tamit mook lu mu moomut ñoo yem tey bu ñu ko ko yàqalee du mën a taxaw naan sama alal ji ñu ma yàqal <coughs> voilà loolu du ko man ci buntu sharia du ko man kon loolu lu ma tabaayee xel euh, léegi par contre jumhur am nañ lu ñu tuddee ñoom mutaqawwim ba bayru mutaqawwim ñoom tam am nañ ko mais ñoom mutaqawwim mooy loo xam ne dafa am fiima maanaam dafa am doole dafa am comme euh, borom subhaanahu wa ta'aala wala tu'tu sufahaa'a amwaalakum allatii ja'ala Allahu lakum qiyaama euh, ndax am na njànginu qiyaaman am njànginu qiyaama Euh, bu dee jànginu qiyaman mooy mooy bu leen jox ñi nga xam ne dañoo dese maanaam ñooñu dañ leen di tax jiir mooy ñi nga xam te ne euh, yàqatu alal lañ xamuñu ñu ñuy gérer et cetera euh, dañuy sàggane ma ñooñu noonu nga xam ne maturité dafa des ci ñoom mooy sufaha yi ñooñu bu leen leen jox seen alal bi nga xam te ne borom subhaanahu wa ta'ala daf leen koo defal yéen mu nekk loo xam ne dafa am njëg dafa am valeur ndax alal daa am valeur d'ailleurs looloo tax nit ñi xolu nit ñi di ci jeng euh, et que euh, euh, bu dee xiyaama moom moom mooy ngeen di taxawee seen dund dinañ ci ñëw insha allah ci leeral lool mooy ne dund du mën a ne sans alal moom mooy nerf de la guerre ci lu baree bari te dinañ ci ñëw insha allah léegi foofu tamit nga gis kon ñoom loolu la ñuy wax xiyam mooy lan mooy ñoom mu taxawuñ mu xëy mu taxawuñ mooy ne par exemple am na yoo xamante ne duñ ko mën a tuddee ne. alal la goo xam ne mu la maanaam ku taxaw la c'est-à-dire que loolu mooy comme tey par exemple bu am valeur la mooy nag euh, mooy comme tey par exemple benn pepp dugub loolu kenn mënu ko tuddee alal maanaam tey bu fekkee yow benn pepp dugub nga yor nii wala xeet mel noonu wala benn benn benn doon ju xeer loolu amul ba tax tey par exemple su réeree wala suñ la ko yàqalee wala yu noonu que waa daf laa war a fay quoi parce que loolu amul valeur pour mu mënoon am valeur il faut mu nekk dugub lu bëree bëri maanaam il mu nekk saako wala. Euh, wala kilo wala maanaam loo xam ne ma def na koo jariñoo après lépp loo xamante ne amul valeur bu ñu mën a jariñoo loolu kenn du ko mën alal par exemple échantillon yooyu noonu loolu kenn du ko tuddee gu gu gu gu dak maanaam bu ñuy tax bu bu ñuy tax ñuy wax maanaam loo xam ne mu taxawee ce qui fait loolu buñ buñ la ko jëlalee wala ñu yàqal la wala ci ci ci njuumte wala xeet yu mel noonu yëpp wala maanaam kenn du la fay dara parce que amul valeur bi tax ñuy wax gis nga loolu euh, moo tax ñoom ñu ñu dàqalee tàqalee ko noonu. Euh, am nañu tekkale geneen bu am ci alal ci ñu ne dafa am lu ñuy tuddee euh, nuqud ak lu ñuy tuddee urub euh, nuqud moom mooy alal koo xamante ne wurus la wala xaalis wala lu am valeur wurus wala xaalis mooy loo xamante ne parce que wurus ak xaalis lañ ko lañu koy da di di di lool loolu saa yu amee interaction yu mel noonu loolu bay sarf la tudd maanaam mooy dama lay jox wurus nga jox ma wurus wala ma jox la xaalis nga jox ma xaalis voilà loolu sarf la tudd ci ci ci wàllu bayoo maanaam njaay ak jënd loolu xeetu xeetu njaay ak jënd boobu dafa am ay luwaayu boppam maanaam euh, léegi tey bu fekkente ne euh, loolu moom la ñu wax noko yi ci des mooy orub bi mooy gaar-gaare mooy nga xam ne dañ naan du orubu tijaara la mooy lépp lépp matériel bu mën a doon rek te du or du xaalis rek loolu euh, ard la maanaam ci uruud yi la tudd mooy yoo xam mooy uruudu tijaara lañu d'ailleurs lañu ko mooy matériel bi nag foofu mu benn point bu mat a bàyyi xel par exemple foofu xanaa bi lay rahmatullah dañu jàpp ne maanaam buñu nee uruudu tijaara balaa ñu préciser kii buñu nee nuqud mooy comme par exemple euro wala dollar wala CFA franc CFA wala euh, dalasi wala yen wala yooyu noonu ugiya dir dirham yooyu noonu yëpp euh, ay kii ay ay ay waa cest à dañuy taxaw taxawaayu or ak xaalis bépp acte ci sharia lu demee nekk riba yi ñuy wax wala lu demee nekk azaka ak yeneen ak yeneen yëpp dañuy taxaw taxawaayu boobu voilà dañuy taxaw taxawaayu or ak xaalis maanaam fépp foo leen fu ñu fekk ci alquran ak sunna ñuy wax ci or xaalis ci ay maanaam en tant que maanaam valeur boobu noonu euh, kii day am valeur boobu maanaam euh, ay euro dollar dalasi et cetera yooyu dañu am même valeur même valeur parce que maanaam loolu loolu la ñuy wax nuqul mooy loo xam dafa am valeur fiduciaire loolu mooy loolu mooy nuqul mu am ci alal li nga xam ne mooy euro bi mooy yeneen yi ci des mais li ñu bëggoon a fii mooy ne ñu demee Hanafiya yi rahmatullah alayhim non Hanabila plutôt Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ jàpp ne euh, or ak xaalis léeg-léeg bu fekkente ne dañ koo def ngir denc ko wala boog euh, ngir di ko jaay ci comme mu nekk takkaay wala mu nekk leneen ak leneen yooyu noonu dañ koy tuddee day yor valeur oro yi gaagaar yi te loolu suñ jamono ji or ak xaalis bu ñu ko xoolaatee dëgg-dëgg ba seetantal ko dañuy gis ne maanaa boobu la yor parce que lu tax parce que monnaie yi nga xam ne ñun moom la ñu yor depuis année 70 yi su ma jumul 1971 la euh, pointetuñ ko maanaam kenn joxutu ko maa maanaam valeur parce que dañ ko pointé ci or bi wala dañ ko pointé ci xaalis bi déedéet dañ ko pointé ci marché bi cours marché bi ci lañ ko pointé cest à ko que euh, cours marché bi wala cours pétrole bi wala boog bourse yi ni muy yéege ko wàcc noonu la valeur bi di yéege euro noonu la yéege ko wàcc dollar noonu la yen noonu et cetera d'ailleurs léeg sax ku yor sa monnaie maanaam réew mu yor monnaie mën na jékki-jékki daal sama monnaie dama koy dévaluer maanaam wàcc ba ba mu xam te ne valeur bi doo ko amat et cetera te alors que bi en tant que matériel ak xaalis tant matériel bu demee noonu Euh, loolu moom moo tax léegi suñ jamono ji or ak xaalis valeur bi mu yor mooy comme urud bu tijaara yi la yor maanaam mi ngi mel ni ma yor samay ko jaay wala ma yor sama ay kër di ko jaay wala ma yor sama euh, leneen di ko jaay euh, maanaam maanaam boobu wallahu alam mais mooy li nuru li gën a wér donte nag parce que loolu mooy su fekkente ne dañ ko boole ci matilaat yi wala mawzunaat yi maanaam mooy suñ koy peese wala ñu koy di ko natt mais quant à su fekkente ne dañ koy xool ci valeur bi mu am bu boobaa yoon yor maanaa sarf wallahu a'lam euh, sarf mooy comme euro ak euro dollar dollar xeet yooyu noonu parce que tey par exemple bu dagal ma jox la par exemple benn billet 5000 francs yow nga jox ma euh, ñaari billet wu 2000 francs ba pare ne ma demal ba ci kanam boo ñëwee ma ma delloo la yeneen 1000 francs yi loolu daganul euh, loolu riba nasi ala tudd yooyu yëpp lu lu mat a bàyyi xel la xeet yooyu noonu kon. il faut que ñu xam lu tax ñuy différencier alal yi ci buntu boobu parce que dafa am solo dinañ ci ñëw insha allah ci yeneen i mbir yoo xam ne ay leeral la ci yenn buntu yi eh, ñu fi xaqu eh, maalum yooyu insha allah ci wax dinañ ci dinañ ci leeral eh, yenn ak surtout bu ci jàngat yi ñu gis suñu aaya allah mais loolu il faut que ñu ñu xam ko il faut que ñu maîtriser il faut que ñu comprendre ko bu baax a baax euh, li nga xamante ne tamit moom mooy différenciation léeg bi ñuy def entre ci alal am na lu ñu tuddee misliyun ak yi loolu tamit dañ ko def borom ko xam ne dañu def différenciation boobu lan moom misliyun misli mooy loo xamante ne euh, ci marché bi soo ko demoon wala ci dëkk bi di nga ci gis yu mel noonu yu bari voilà yu mel noonu yu bari comme par exemple euh, ceeb nga gis ceeb lu bari dañ koy gis dugub dañuy gis lu bari dugub te ñooy nuroo maanaam ci anam goo xamante ne wuute gi ñuy wuute valeur du ko tax a bàyyi du maanaam jar jar jarta bàyyi xel tey par exemple euh, nga ne sama saaku ceeb bi mu ëpp valeur sa saaku ceeb bi loolu parce que ak maanaam différence bi rëyul rëy tax ñuy mën a joxe ñu koy mën a jox valeur d'ailleurs loolu moom moo tax par exemple ci charia du ñu nangu ngay jaay euh, te du ci par exemple ci asnaaful boobu yi par exemple bu ñu ko bi ñu ko ci def maanaam du ñu nangu par exemple nga jël ceebu Indonésie ak ceebu ceebu Siam nga jaayee ko parce que da jàpp ne bu Indonésie moo gën bi maanaam nga jaay ci anam goo xamante ne tey par exemple naan dama lay jox 2 kilos ci bii nga jox ma 1 kilo ci bee loolu du dagal wala ceebu risaatal bi nga jëndee ko ceebu ceebu siyaam bi maanaam différence bi am ci ci ci ni ñu leen di peser wala ci ni ñu leen di natte loolu sariya bu ko nangu loolu riba la tudd euh, booy weccoo rek mislan bi mislan yanan bi yadin maanaam day nuroo day tolloo ba pare dangeen koo war a def léegi nii loxoom loxo euh, sinon riba lay riba euh, ne kon moom mooy Euh, euh, euh, loolu loolu loolu maanaam ak yeneen yi nga xam te ne dañuy faral di niroo comme nen yi par exemple nen nenu ganaar yi bu ñu xoolee dëgg-dëgg dañuy xaw a tolloo maanaam benn douzaine nu nen fii ak benn douzaine nu nen fee su fekkee conditions yi ñu yaray ganaar yi benn la parce que yi nga xamante ne bio la ak yi nga xamante ne peut-être kii yooyu na wute valeur ak yi nga xamante ne ay plein air lañ leen di defee ko ak yi nga xamante ne ci ci ci seen batterie yooyu lañ leen dugal et cetera yooyu mën nañ wute valeur mais liñ ci jublu rek moom mooy misli yi mooy bépp alal joo xamante ne lu mel noonu day nuroo comme bic yi stylo yi dañuy nuroo ordinateur yi euh, bu dee même marque bi la dañuy nuroo oto yi bu dee même marque bi la dañuy nuroo loolu mooy misli yi euh, dinañ wax lu tax mu am solo différenciation boobu léegi mu am loo xam ne xiyam yi la tudd mooy loo xamante ne euh, alal bi xiima gi la ñuy xool mooy nattuwaay mooy valeur bi rek la ñuy bàyyi xel valeur alal bi la ñuy bàyyi mooy tey par exemple su ma nee euh, euh, comme kër yi kër yi lu ci ëpp xiyam yi lay doon alal la joo xam ne maalul yi lay doon mooy alal la joo xamante ne valeur bi rek la ñuy parce que tey euh, benn kër maanaam kër yi mën nañ ñu ah ni ñu tabaxee même architecte bi teg leen yooyu mais par exemple terrain maanaam fi mu placé wu parfois day tax day du gën a tax valeur kër wala mu gën koo ñàkkal valeur loolu moom moo tax. bu dee nag ci même espace bi la ci même zone bi la ba pare ñu yor même valeur bi bu boobaa dañuy nekk misli mais su dul loolu rek mooy dañuy kemmoo su dul loolu rek dañuy nekk loo xam ne xiyam yi la wala boog objet d'art yi objet yi en général maanaam xiyam yi lay doon parce que lu tax mooy loo xam ne amul lu mel noonu ci marché bi lu war a tolloo moom loo xam ne dañ dañ avec lay doon wala boog différence bi day tuuti tuuti waaye boo xam ne duñ ko bàyyi xel loolu du am loolu moom moo tax ñu tuddee ko xiyam yi Euh, mooy tey comme tey par exemple objet d'art yi xam nga tey nit ki nga xam ne dafa defar benn objet d'art wala boog mu dessiner peinture nangam et cetera bon gars yi bëgg ko souvent day gis ne euh, du am maanaam amul lu ko nuru feneen voilà wala boog ay yoo xam ne ay objet de collection la mooy yoo xamante ne tey euh, comme oto yu yàgg yi wala book ay pièces yu njëkk yu yàgg et lool noonu ay xiyamee la ñu doon kon il faut que ñu ràññeetle loolu tamit léegi loolu ban ban ban ban ban lay am ma ko mooy tey su ma tooñee yàqal ko alalam wala boog ma tojal ko ko wala ma gaañal wala et cetera su fekkente ne euh, aynu bi maanaam tey parce que dafa am lu ñu al aynu al misl ak al qiima maanaam ñett yi am aynu mooy jëmm ci tey tey par exemple su euh, su doon ne damaa jël alalu jàmbur maanaam par exemple ma dem euh, jël benn objet mbir moo xam te keneen moo ko moom ma wala séesam wala taabalam wala yeneen ak yeneen maa ma jël daal daraam bu fekkente ne mbir mi ci jëmmi boppam mi ngeeg man ba tey moom laa koy delloo maanaam du ma du ma du ma wuti ci beneen jox ko ko déedéet bi ma jëloon ma nangu ko ci doowaat par force wala boog euh, mu joxoon ma ko ma lànk ne amul ma ma ma ma lànk ne mës na ma koo jox wala boog ma dem euh, dégg nga randal ko ak xeet yu mel noonu yëpp bu ma demee ba tuub ne ah man nag wax dëgg yàlla ma def ëpp nag maa ngi tuub sama kanam borom subhaanahu wa ta'aala léegi dama ko jëlaat jëmmi mbir bi joxaat loolu mooy léegi su fekkente ne aynu bi mënta ne maanaam jëmmi mbir mi mënta ne parce que yàq naa ko par exemple wala boog euh, euh, am na daal lu tax ba maanaam ndax ndax mbir mi benn rek la woon comme xiyam yi la par exemple loo xam ne euh, wala boog loo xam ne mis lii la plutôt nañ ne mis lii la maanaam loo xam te lu mel noonu am na comme par exemple table wala chaise bi wala caméra bi wala fauteuil bi nga xam ne yeneen yu mel noonu am nañ ci marché bi bu moom teg bu boobaa wala boog bu dee oto la oto jàmbur laa dem jël yàq ko et cetera te baalu ma ko ma war ko koo fay maanaam même oto bi même marque bi et cetera surtout bu dee bu bees la nga xam ne mën naa wutaat même bi bu boobaa loolu laay jël ma fay ko su dee nag mënta nekk valeur bi laa koy delloo mooy xii xiima gi mooy njëg gi loolu bu dee loo xamante ne maanaam lu nuróog moom carrément amul ci marché bi wala bëriwu ci daf fi raar et cetera bu boobaa man valeur bi la ñuy la ñuy la ñuy xool ma fay ko valeur bi voilà loolu moom mooy Euh, loolu moom mooy lan mooy xii mooy mooy xiyam yi moom mooy différencier loolu moom moo tax seen différenciation boobu am solo léegi tey am na tamit euh, li nga xamante ne euh, mooy loo xamante ne lu ñu tuddee man manqul ak aqaar dañu tàqale tamit alal yi ci manqul ak aqaar dañuy wax manqulaat pour pluriel bi ak aqaaraat lan mooy manqul manqul mooy lu ñu mën a toxal lu mën a toxal mooy Euh, yu bari bari ci ci matériels yi comme matériels yu bari dañ ko mën a toxal lépp yi nga xamante ne tamit ay ceeb dugub ceeb et cetera dañ mën a toxal lépp li nga xamante ne am na yu bari bari yoo xamante ne euh, ci ci mbir yi dañ leen di mën di toxal loolu moom mooy manqulaat voilà comme animaux yi tamit dañ leen di mën di toxal jur gi loolu manqulaat la léegi aqaaraat bi mooy lan aqaaraat mooy yi nga xamante ne ñoom dañoo dijju fi ñu nekk mënuñu leen a yëngal comme tool yi comme kër yi euh, et cetera léegi nag. aqaaraate dañoo am ñaari xeet dafa am lu ñu tuddee musaqaf ak lu ñu tuddee mustarab mu musaqaf mooy yi nga xamante ne dañoo am téeg comme ay usines yi comme kër yi comme euh, et cetera mais yi nga xam ne ñooy musdara ay mooy comme yi nga xamante ne yooyu yëpp amu ci mooy comme euh, comme comme tool tool amul loolu amul téeg amul dara comme terrain comme euh, comme pâturage wala foo xamante ne Euh, dañ fay mën a sàmmee et cetera ak yu mel noonu euh, comme ranch yi et cetera yooyu noonu nga xamante ne noonu la mel léegi nag borom xam-xam yi wute nañ rahmatullah alayhi ndax par exemple garab yi wala yenn tabax yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy tabax ci kër yi loolu est-ce que ay aqaaraat lañ waaw wala déet li jumbuur wax rahmatullah alayhi mooy ne yooyu ay aqaaraat lañ maanaam duñ leen mën a toxal mais xanafi eh, yi rahmatullah moom en tout cas mbooloo dañ jàpp ne yooyu sax mën nañ leen a toxal mais mën nañ leen a euh, euh, ba mu des ne su fekkente ne bu ñu leen toxalee ah, kii bi day yàqu maanaam valeur mbir mi ci boppam day day yàqu kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel la mu am beneen différenciation boo xamante ne dañ ko différencier ci alal bi moom mooy euh, li nga xamante ne yata'allaqu bihi ah, moom ñu ma ta'allaqu bihi haqqul ghayr loo xamante ne àqu ah keneen da caa aju ak maa laa ta'allaq maa laa ta'allaq bi haqqul ak loo xamante ne àqu ah keneen aju wu ca maanaam ñaari mbir yooyu tamit il faut ñu xam ne loo xam ne àqu ah keneen da caa aju ak loo xam ne àqu keneen aju wu ca euh, yi nga xam ne àqu keneen parce que alal alal dafa am mbir moo xamante ne dafa am ñaar maanaam déjà am na loo xam ne mustarak la am loo xamante ne ghayr mustarak la loo xam ne dañ koo bokk loolu mbooloo moo koy moom am loo xamante ne kenn rek ko moom loolu tamit alal la. alal dafa am kon nu mu mën a nekkee léeg-léeg ma am loo xamante ne du man rek maa ko moom dama ko bokk keneen wala ñeneen loolu bu boobaa ah, euh, loolu boobaa dama koy boole ci sama yi mais dafa am lu ñu koy boolee loolu bu ñu ñëwee ci buntu asaka ci lay amee valeur maanaam ñu xam nan lañ nan lañ koy génnelee asaka ak euh, bu ma ko bëggee jaay et cetera du ma ko mën a jaay man kese yooyu yëpp dafa am valeur dafay am valeur léegi li nga xamante tamit dafa dafa nekk loo xamante ne bokkoo bokkuma ko kenn man mi maako ko moom loolu dama ci am soppandiku gu mat sëkk maanaam lu ma neex def bu ma neex sax baye euh, loolu euh, dafa mat bàyyi xel léegi loo xam ne nag mbooloo mi ñoo ko moom mais àqu keneen da caa aju léeg-léeg mu am mooy comme tey par exemple lu ñu tey de xam nga loo xam te ne dama ko mettre en gage wala xaw ma suu gage dañoo wala en gage mais mooy marhum loo xam te ne dama koo tay rek loolu par exemple du ma am droit di ko fayee bor du ma am droit euh, di ko di ko jaay du ma am droit maanaam may waat ko par exemple ak li nga xamante ne ak keneen ajuwu ci voilà léegi euh, mu am li nga xamante ne tamit ñu tàqale beneen alal ci beneen anam moo tax nga gis ay tàqale yu bëri la am na lu ñu tuddee dañ koo tàqale ci lu ñu tuddee euh, démar ak lu ñu tuddee mardu mardu euh, démar mooy loo xamante ne ci alal dafa maanaam moom mooy su yeboo ma génne ci sama xel parce que ki ko jël nee na du fay wala bokk yoreel na ma borom mais lu ko nekkul ne ma mi ngeeg man te man aw ma seere aw ma preuve buy wane ne yor na ma yoreel na ma et cetera maanaam ak yu mel noonu wala bokk dama koo dama def ci àll bi la ma réer wala bokk dafa am fu ma ko tegoon fàtte naa fanati la et cetera ak yu mel noonu loolu te te te wër naa wër gisuma ko wala fa ma réere moom possibilité ma delluwaat fa ba mën koo gis day jafe et cetera yooyu la tuddee démarre loolu moom alal la boo xam ne maa ko moom gaa mais. moom bu yóbbu ma génne ci sama xel loolu moom ci buntu azaka ijmaa la ci ne kenn ci génne azaka par exemple waaye li nga xamante ne marjuu la mooy loo xamante ne dama ci am yaakaar mais euh, alal gii dinaa ko mën a jëfandikoo loolu euh, mooy yaakaar naa cee jot yoon nañ ko fi mooy bor boo xam ne waa ji nee na dina ma dina ma fay wala boog àq gi nga xamante ne wala boog ki ma yoreel bañ na gaa waaye am naa preuve ci ne.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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون